A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin. wa imaamil muttaqiin. al-mab'uusi rahmatan lil aalamiin.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 di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul tamaami wal kamaali wal tamaam muy xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam. wa maa zilnaa wa naxnu bi batni namira batni urana wa ma zilna wa naxnu bi batni urana ma rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam fi xutbatihi wa hiya alxutbatu thaaniya ba'da alxutbati allati dakara lana alimaam ibn Umar radiyallahu anhuma an in an annahu alayhi salaatu wa salaam xataba kaana qabla yawmi tarwiyati yaxtubu nnaas wa yu'allimuhum manaasika alxajji wa maa yaxtaajuuna ilayhi fi xajjihim kon ñu ngi woon batni urana qurba arafaat ñu ngi woon kon ci xuru Urana foofu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa xutbaam bii dafa mel ni dañ ne mooy première xutba waa ci Arafa mooy mooy xutba bii mais waaw mën nañu waaw bi mu tàmbalee aj gi mais mooy ñeneen ñi biñ tàmbalee sinon moom xiraan la defoon waaw mooy en fait am na discours bu ñu Mawlaana Ibnu Umar waxoon gisoon nañ ko bi ñuy gis al abtah la fa def avant yawmu tarwiya mawlaana ibnu umara radiyallahu taala anhu wa ardaah daal dinañuy wax ne yonent sallallahu alayhi wa sallam doon nekkoon na koo xam ne da doon xutba laata ah yawmu yawmu ah. comme ni ñu ko gise woon walillahil hamdu leeral leen ci li nga xam ne moom lañu war a jëf ci aj lii nag mooy xutba bi nga xam ne moo gën a siiw xutba boobu moom dañu wax lu général ne da di leeral liñ jëm ci aj mais bii mooy ñu ngi bésum Arafat ñu ngi ci neuvième jour juróom-ñeenteelu fan ci weeru aj ci weeru tabaski ñu ngi bésu Arafat muy bésu Arafa nga xamante ne nii mais yonent bi aleyhi salaatu wa salaam mu ngi def xutbaab bi kañ qabla salaati dhuhr waaw dhuhr waxtoom jot na mais julleegu ko dafa def xutba ginnaaw bi mu taxawee biñ ko defalee tànt bi mu digalee ñu defal ko tànt Namira bi xatta ida zaagat shams mu daldi wax ñu ëndil ko géléemam ñu waajal ko mu yéeg xatta ata batnal waadi ba ni muy dikkee ci biir xur wi muy xuru urana batnu urana xataba an-naas mu xutbaal nit ñi ñu ngi woon nag ci xutba boobu xadiis bi comme niñ koy fàttalee saa bu ñuy tàmbale al imaamu muslim ibnul xajjaaji al qushayriyu an naysaabuuriyu raxmatullaahi aley moo ko soloo fi saxiixi wax nañ la ñeneen ñu ko soloo ñu mel ni ñoom al imaam abu daawuda as sijistaaniyu al imaam ibnu maaja na ko noonu it am na lum ci soloo ak al imaamu buni isxaaq waxoon nañ la bu al imaam ibn Isxaaq insha allah buñ paree ci bii dinañ ci ñëw kon al imaamu muslim mooy buntu ci kitaabul xaj buntu bi suraax yi yenn ci suraax yi def ah baabu xajjati nabi sallallahu alayhi wa sallama ah, mooy bayaanu xajjati rasulillah bi ñuy leerale ajug yonent bi alayhi salaam al muslim. ibnu alxajjaaji alqushayriyu annaysaabuuriyu raxmatullahi alayhi mu ne xaddatanaa xaddatanaa abu bakr bni abi shaybata wa isxaaqu bni ibrahim mu ne xaddatanaa nettali nañu abu bakr bni abi shayba suñu sëriñ di abu bakr di doomi abi shayba wa isxaaq bnu ibrahim ak isxaaq di doomi ibrahim alxandaliyu raxmatullahi ala aljamici jamican ñoom ñépp ñu ne an xaatimin ñu jële ci xaatim qaala alimaam muslim mu ne qaala wax na abu bakr sama sëriñ bu njëkk bi di say abu bakr ibn abi shayba moom lii la wax dane xaddatanaa xaatim ibn ismail almadani mu ne xaddatanaa nettali nañu xaatimu di xaatim ibnu di doomu kan ismaila di doomu ku ñuy wa ismail almadaniyu moom xaatim ko joowoon fi nga xamante ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam an jaafar ibn muhammad mu jële ci sayyidina jaafar ibnu di doomi ku ñuy wax muhammad ibn muhammad kooku mooy jaafaru saadiq newoon sëriñu ñoom al imaamu maalik ibnu anas imaamu daaril hijrati radiyallahu taala anil jamii kon an abiihi mu jële ci baayam bii di muhammad muy sayyidina muhammad al baaqir mi nga xamante ne nii mooy sët la ci sayyidina ali ak sayyidatuna Fatima az-Zahra radiyallahu ta'ala anil jamii' di Muhammad ibn Muhammad al-Baqir Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu an ahli bayti rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam moom moo ne qaannahu qaala moom sayyiduna Muhammad al-Baqir waxoon nañ la bu xam-xam ne woon nag moo ko fees ne tungaañ la ca biir moo jëlle moom sayidna Muhammadul Baaqir mi di doomu sayidna Ali ibn al-Husayn ñu gën koo xam ci Ali Zaynul Aabidiin ta'ala an anhum wa ardaahum mu ne annahu qaala mu ne daxalnaa ala Jaabir ibn Abdillah mu ne dugg nañ ci di doomi abdillah abdillah di doomi amr amr di doomi xaraam ñoom ñoo ñële di almadani muy sayyidina jaabir ibnu shahiidi di doomu ki nga xamante ne mooy mooy martir bu mag bi di sayyidina abdallah ibnu amr ibnu amr ibnu xaraam nga xamante ne kaana min shuhadaa'i ma'rakati uhud ghazwati uhud bokk na ci ñi xam ne ñu ngi leen faat keroog ghazwatu Uhud foofale ca Uhud fa lañ ko faate moom baayu sayyidina Jaabir radiyallahu ta'ala anil jamii loolu mooy càllale bi ñun nag gisoon nañu ñu ngi woon ci xutba bi xutba bi kon bu ñu ko baamuwaatee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Jaabir mu ne yonent bi alayhi salaam lii la xutba dane waxoon nañ la comme li al imaam ibn Isxaaq soloo fële ah fa xamida allaha wa athna alayhi thumma qaal yonent bi aleyhi salaatu bi muy tàmbali xutba bi dafa sant buur yàlla bàkk ko kañ ko thumma ginnaaw loolu lépp qaala mu ne loolu ci riwaay imaam ibn Isxaaq bi nga xam ne dinañ ko gis après inshaa allah kon bu ñëwee ci saxiixu imaamu muslim ci nettalib seydina jaabir bi mu ne lii la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun aleykum ka xormati yawmikum haadaa fi shahrikum haadaa fi baladikum haadaa alaa kullu shay'in min amri aljaahiliyati taxta qadamaya mawduu' wa dimaa'ul jaahiliyati mawduu'a wa inna awwala damin ada'u min dimaa'inaa damu bni rabii'ata bni al-haarisi kaana mustardi'an fii banii sa'din faqatalathu hudayl wa ribal jaahiliyati mawduu'un wa awwalu riban ada'u ribaana ribaa Abbaas ibn Abdil Muttalib fa innahu mawduu'un kulluhu fattaqu llaha fi nnisaa fa innakum axadtumuhunna bi amaani illah wastaxlaltum furujahunna bi kalimati illah walakum calayhinna an laa yuti'na furushakum axadan takrahuunahu fa in facalna dalik fadribuuhunna darban gayra mubarrih walahunna calaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf waqad taraktu fiikum maa lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitaab allah wa antum tus'aluuna anni famaa antum qaa'iluun qaaluu nashhadu annaka qad ballaghta wa addayta wa nasahta faqaala bi isba'ihi as-sabbaabati yarfa'uhaa ilaa as-samaa'i wa yankutuhaa ilaa an-naas allahumma ashhad allahumma ashhad allahumma shahad allahu akbar loolu moo doon discours bi ñun ñu ngi ci ñëwoon nañu ba agsi fi nga xam ne la doon wax ne ndax dana inna dimaakum ci lu gaaw seen deret yi wa amwaalakum ak seen alal yi xaraamun aleykum nañ koo araamal ci yéen de ngeen def ci lu yàlla nanguwul wala seen alalu seen deretu mbokk seen mbokk nag mooy mbokku jullit ak lii nag amul amul mafhum de mooy même ku dul amoo droit ñëw rek tuur tuur deretam ah loolu dañ ko fàtte woon amul mafhum bu ne inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun aleykum loolu mooy ata parce que côté boobu maa ngi koy door a fàttaliku nii laa mafhuma la waaw waaw mooy ne amul lu ma ciy dégg ne ah comme que ñi mu doon waxal ay jullit li kon man dama ciy dégg ca gannaaw su tendre ci këne kon bu dee alalu yéeféer la deretu yéeféer dagan na mukk déedéet mooy deretu yéeféer bi amoo droit tuur même deretu jullit bi amoo droit ko lu dul bi xaq te loolu dama lay renvoyer bi ñuy gis affaire u jihaad waxoon nañ la kër yéeféer yi dafa am ay ay façon yéeféer yoo xam ne kan moo fàttale ku ñaata la ñoon waxoon mu muhaarib koo xam ne moom day xeex ak yéen yéeféer la boo xam ne bañ l'islam di xeex ngir di ngir anéantir les musulmans ak l'islam mu am koo xam ne muahad la mooy koo xam ne yéeféer la gaa mais dañ koo jox dafa am pacte ak état jullit bi réewum jullit mi ba mu man fee nekk am koo xam ne mustaman la mooy kenn léegi muahad boobu mooy koo xam ne par exemple yéefar boo xam ne réewum jullit bi moo ko jox visa bu ko xasee jox visa jeex na yéen amu ngeen droit par exemple bu doon Sénégal la mu nekk réew moo xam ne charia la ñuy doxal amuñu droit ñu def benn suñu groupuscule ñu am benn ab américain boo xam ne yéefar la wala benn français boo xam ne yéefar la. wala xattaa benn congolais boo xam ne yéeféer la wala benn malien wala benn benn benn benn koo xam ne daal du sénégalais étranger la mais yéeféer la moom ñu jox ko visa mu ñëw ci dëkk bi ci benn village di fa jàngale man ñu dem kidnapper ko rey ko amuñu droit ci lool non non amuñu ci droit waaw mu looloo taxoon yeneen time saar saam doon wax naan man man man qatala muahadan laa laa yare raihatal janna aw kama qaala wal hadith fi sahih imam Bukhari ku fi rey koo xam ne dafa état jullit bi autorité jullit yi ñoo am ak accord jox ko mooy ñu permettre ko mu ñëw ci réew mi nekk fi am ak ñoom euh, jàmmoo ba tax ñu andi ko fi mooy tey suñu visa yi nit ñëw rey ko yow kooku kooku xetu àjjana yow du la xeeñ yonent bi alayhi salaatu salaam a ko wax de waxuma ko wal xadiis fi waxuma ko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ku fi rey ku mel noonu léegi nag loolu ngay xalaat ana reyu jullit kon ban problème moo ci war a nekk laa ilaha illallah te waxoon naa la comme li Mawlana Abdallah ibn Amr ibn al-As doon wax ah radiyallahu anhu këne toj kaaba gi boobu mu mu mu tasaaroo moo gën a woyof fa yàlla ñu tuur deretu benn jullit gis nga ñun léegi ni ñuy xëyee daanaka information yi boo taalee télé bi te déggoo ay dee yu bari day mel ni dara xewul te en général kat ñii dee ñu bari ay jullit lañu ay Irak ay Syrie ay Soudan ay yooyu la mais du ñu sax yëngal ay yaman xoolal yaman yaman loo al imaanu yamaan yi xoolal yaman ni ni mel léegi xoolal yaman famine ndax lan te ay ñoomi ñenn ay jullit lañ de entre Arabie saoudite ak ñeneen seen coalition contre amit amit lenn ay euh, gouvernement bi yame bu fa newoon ñu contre mais xeex bi mooy daa yemul ca ñooñu ab capital bu toll ni noonu bomb yu toll noonu di fa dal est-ce que loolu jaadu na ana jullit ñéeg li suñu boroom waxoon wa in ta'ifataani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma kenn tournéwul ci jullit ñi Nations Unies la ñuy wax est-ce que le président des États-Unis wala yooyu dinañ intervenir wala dinañ dinañ arrêter seen jàppale gi ñuy jàppale ñooñu bu ko defee guerre bi jeex iranien yi ne fële ñoom it walla iyaadu billaah hein mooy ku fi rey koo xam ne ku mel noonu amoo droit de waaw nga ñëw kidnappé ko ci àllu Saalum bi sawaay naan haadal kaafir rey ko naan allahu akbar waxoo fi dara yow gis nga defoo fi dara dara dara dara te lool nga def lool nga def mooy bàkkaar nga defaa ah. si <laughs> li tax yeneen ma lay saam naan ku rey ku mel noonu doo doo doo doo doo doo doo xetu aljana du la xeeñ kooku mooy muahad kon deuxième troisième mooy musta'man koo xamante ne nii kenn ci population bi ci réewum jullit mi moo ne moom moo nekk tuteuram comme ni muy xew Arabie saoudite ñu naan pour nga ñëw fa bur bon burul ay ajak yooyu foo nga am tutorat ak yu mel noonu waal yi boo xam ne mooy chargé wu say mbir ngir nga man faa ñëw ak yooyu mooy lu mel noonu ak loolu te loolu waxoon nañ la dalil bi tamit nekk ci saxiix yi muy xadiis sayyidatu Ummu Haani radiyallahu anha ba nga xam ne ca lañ ubbi màkkatal yi masala yi yépp ginoon nañ ko leeral tamit waxoon nañ ko ba ñuy commencé jihaad yi waxoon nañ ko keroog bi ñuy gis fatxu Makka bi nga xam ne ci la yiir ñam yiir ca waa Quraysh Seydina Ali radiyallahu anhu bëgg leen a rey mu ñëw wax ko yonente mi sa salaatu salaam yonente mi alayhi salaatu salaam ne ko laqad ajarna man ajarti yaa Umma waaw radiyallahu anha ba ko fekkee muy sangu mu ne ko dégg ñu jàngale ci woon ku nekk ci fu ñuy sangoo man ngay wax contrairement toilette waaw toilette moom kenn du fa wax kantaa fi nga xam ne fi ñuy sangoo nit mën nay sangu di wax voilà loolu mën naa nekk ndax yonent bi alayhi salaatu salaam sayyidatu Ummu Haani ba mu koy nuyu mu koy fay ak wax moom naan ko kookal la mu naan ko marhaban yaa Ummu Haani loolu da doon sangu te sayyidatu Faatimatu bintu Rasuulillaahi alayhi salaatu tasturo moo ko yor moo ko doon sutur laa eh? sutural mooy moo yoroon loo xam ne day tax nit ñi duñ ko gis léegi kon deuxième ko ngoog musta'man kenn ci population bi bu invité walla comme li naan moo invité waaye j'ai invité comme ni ñuy def invité sa benn mbokk mu ñëw ci dëkk bi quelques jour après demaat loolu noonu mooy musta'man loolu jullit bu ko defub yéeféer bu ñëwee yow entre temps kenn amul droit la mu am waaju ñu naan zimmi yéeféer bi nga xam ne moom zimmi la mooy moom ci réewum jullit mi la dëkk mooy comme Sénégal gi ñu joxe bu doon na charia lañ fay doxal mooy moom sénégalais la voilà moom sénégalais la yéeféer boobu yé moom moom yéeféer la euh, mais sénégalais la kooku it amul kenn amul droit laal ko. voilà kon ñett ñeent ñoom kenn rek nga ci amal droit xareel def ko dara mooy ki nga xam ne mooy xeex ak yow waaw laa yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin innama yanhaakumullahu ha qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim an tawallawhum waaw wa man yatawallahum wa man yatawallahum xatte naa la ca dem <laughs> voilà suratul <laughs> mumtahana mooy ño mooy lii mooy affaire bi bu nee inna amwaalakum é hmm, parce que côté woo dañ ko doon na fàtte ci affaire bi si si tet tet amwaalakum seen alal yi amul mafhum de mooy amul lu ma ciy dégg ne ah ay julli lay waxal kon yéeféer yi garaawul wax nañ la kon côté deret yi léegi benn yéeféer nga am ci ñeenti façon yéeféer yi benn nga am droit xareel waaw te lool mooy ñi xeex ak yéen manoo taxaw naan boo ñoom seen seen état mooy xeex ak ñun kon man même population seen population ku ma ci jekku fii nii dama koy rey yow xam nga ni xare yu bari yu fi am xeex guerre yu bari population yi sax duñ ci ànd ay manifestation la ñuy def fu ne mais seen nguur yi parce que am nañ seen fenn idéologie bu ñu am boo xam ne moom la ñuy imposer ñépp neex na leen am naqari na leen parlement bi ñoo ko moom. yenn état yi nga xam ne parlement bi sax manu la àddu bu président bi contre bu président bi ne damay dem song benn xare benn guerre parlement bi manu ko tere population bi kaas fu ne ci mbedd mi di manifester contre lool nga foog ne dañ naan la kaay nga rey gaay mais gaay yi loolu du xel loolu lislaam waxul lool ah. kon mooy bu nee inna amwaalakum inna dimaakum seen deret yi mooy kenn amul tuur doom deretu keneen moo xam waa ji jullit la moo xam yéeféer la ba mu des ci li nga xam ne ci même jullit bi ba des liy buur laa laa yaxillu damu mri'in muslimin illa fi min ihda thalath waaw loolu nag bokkul mooy ku mel noonu mooy lim ne deretu benn jullit daganul lu dul ci lenn ci ñetti yi ah ji nga xam ne ak as-sayyibu yi dafa am soxna ba pare njaaloo wala ndaw si nga xam ne dafa amoon jëkkër ba pare njaaloo waxoon naa la nag dafa am jëkkër njaaloo tekkiwul ne instant bi muy njaaloo dafa am jëkkër ah. mooy bu doon ne 1980 la sëyoon la amoon soxna def ak soxna si 6 mois ñu tas amuñu sax doom kooku noonu bu bu njaaloowee en mil deux mille cinquante kooku kooku noonu bu njaaloowee à deux cinquante ak fayi bu zani la mooy koo xam ne dafa sangoo woon ba pare mooy ku xasa marié lay na waa ji daa fekk mu nekk ci mariage léegi bu ci jógee bu ko neexee na njaaloo ji dafi fow ko neex non kooku dañ koy rek ci sharia sayyibu zani waaw ak an nafsu bin nafs waa ji nga xam ne dafa rey nit tay ko mutaammidan kooku dañ koy faat waaw ak ki nga xam ne al mufaariqu li diini ak taariku ak taariku li diini al mufaariqu li jamaa waa ji nga xam ne moo dana jullit la woon mu ne léegi maa doon jullit doonatuma ko génn naa ci pare naa waaw ba pare di tasaare mbooloo yi moo tax it am na bokk na ci yooyu waajoo xamante ne kii yonent ma lay saa saam doon wax moo tax loolu noonu mafhum day ñëwaat loolu du mafhum doone adat comme que ñett yi la wax kon ku dul ñii mënuñ leen waaye am na ñeneen am na ñoom ne bu ngeen gisee nit ki muy dox diggante nit ñi di leen taqali fadribu unuqa dóor leen doqam kaa'inan man kaan ku mu man di doon waaw waajoo xam ne day fekk mbooloom jullit yi yashuqqu 'asal muslimiin day ñëw di damm yatu jullit ñi mooy lan mooy seenu bennoo muy fexe di ko fissurer di leen jaxase di leen boole ñuy jote lu nekk mu ne ku mel noonu fu ngeen gis ku mel noonu dóor leen yéen autorité yi kooku pen bi war ci moom mooy dóor leen doqam dañ koy faat kaa inan man kaan même bu dee boroom tengaada la ca kaw boroomi babush ak boroom kurus fadribu unuqa kaa inan man kaan ku mu man di doon amul kii yax bu rëy la bokk non bu dee baadoolo la que ça soit un baadoolo garmi ñoo ci yem fadribu unuqa ka'inan man kan ku mu man di doon moo tax loolu ñooñu nag taxul koo xam dafa rey nit ñu ñëw di ko faat te koy faat kenn du na ko ah yonent bi alei satu salaam waxoon na inna dima'akum aleykum xaraam dañ naan dit waaw mooy xaraam dafa ñoŋ mais nag moom mi ne xaraam bu ñu nee kii nag faat leen ko waaw kay dañ koy faat <laughs> voilà kon loolu lañ fàtte woon mooy fii amul mafhum alal voilà wa amwaalakum aleykum xaraam tamit mooy alalu yéeféer bi amoo ci droit yow en tant que jullit di ko jël nga ne ma yow léegi deret ji côté ray bi wax nga ma ay dalil wax nga ma kii yii yooyu leer na qad ajarna man ajarti yaa umma haani loolu leer na gis nañ yonent bi aleyhi salaam zimmi yi muahad yi ak ñi nga xamante ne mooy muahad yi comme ñi nga xam ne dañoo jóge woon Quraysh ñëw ko en tant que émissaire mooy dañ koy jox balaa yu mu kiiraay mu ne ci kaw ma masuñoo ñëw kenn ñëw fi ñu ne aywa jàpp leen ñu ray leen ndax ñoo ñu reyaloon suñuy nit yenn Badar dañoo ñëw waxtaan ba dem te defu ci kenn dara ndax muahad lañ ah zimmi biir Medina dafa amoon ay accord ñoo xam ne biir Medina lañ dëkkoon muy juif yi bañ fa newee defuñ dara lu dul ñu xotti la taxoon ñu nekk ñu ñu nekk fa waaw bu boobaa dañ leen fay jële comme ghazwatu Bani Nadir ak ñooñu nga ne ma waa léegi ba mais alal ji nag waaye yow yii fër lan moo ci ne ma ne la lan moo ci ne mooy orma ji moo ci ne kenn amul droit benn jullit amul droit brader alalu yéefér wala jël ko foog ne moom baytu maalam la wala jaybu jayboom la ab poosam la déedéet amu ci droit nga ne ma léegi foofu mu tegu ma ne ko fi mu tegu kay mooy xadiisu xadiisu dayyaan te gisoon nañ ko <laughs> waaw xadiis bi nga xamante ne nii seydinaa rasuulillah aleyhi salaatu wassalaam dane nit ab jullit ab jullit du dugg aljana lu dul ñu xool yan àq la yoraloon mbooloomu jullitam ak ñi ci des waaw bu ñu xoolee ba àq yooyu mat ci la bu desee lu baax ci la bu dee yu baax yee kii mu door a dem àjjana waaw bu dee yéeféer bi noonu mu ne yéeféer du dugg safara lu dul mu fay àq yam yoraleen jullit ñi waaw te waxoon nañ la keroog wattaqi da'watal mazlum li yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon Seydina Mu'aaz ibn Jabal hiina arsalahu ilal yaman bi mu ko yónni yaman moytul ñaan yàlla ku ñu tooñ ndax lu ñuy nangu la walaw kaana kaafiran ci benn riwaaya même bu dee yéeféer moo tax seen alal yi kenn amu ci droit jël ñëw rek jël dem sa yoon naan bon man bon je me comme je veux ah bon RATP bi ah waa ah, yow réseau transport yi xawma francilienne bi parisienne bi bàyyi man lu ma ci neex laay def ah, du ma fay parce que ñoom ñoom ñoo jàppoon esclave samay maam walla ñoo defoon nii yow dañ naan la yow doo sa maam walla taziru waziratun wizra ukhra premièrement yow da ngay fontu yow yaay sa maam yow boo doon sa maam bi am nga doon doon waaw doo sa maam wala tasiru kenn du yen waziratun nit du defi bàkkaar bi ko yenul keneen wala keneen bi yenul keneen bàkkaar waaw ah kon nag loolu amul boo fi jëlee alalu jàmbur mooy yooyu dangaa war a fay parce que bu ñépp doxaloon ñu yéen mbir tëj mbir tëj tag transport euh, africain gratuit wala transport arabe gratuit alors que transport de l'agglomération grenobloise nga ñëw def ko transport arabe wala africain gratuit amoo ci droit te lool ngay lekk àq la goo xam ne di ko fay ah bu yaboo mu leer di nga ko fay yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne bés pénc yawmal qiyaam kenn du jullit du fi dem àjjana lu dul mu fay àq yi mu yoreel ñi ci des te ñooñu yéefar yi ci lañ moo tax mu ne yéefar bi it àq yi mu yoreel ñeneen ñi jullit ñi balaa dugg safara dina ko régler waaw suñu boroom naan ana dayyaan allah xadiisu Abdallah ibn Unays boobu bële radiyallahu anhu gisoon nañu tarjamaam yaataloon nañ loo côté boobu te Seydina Jaabir mii moo fa demoon jëli xadiis boobu ci moom waaw kon nag ay lu ma neex laay def bon man daal saay gis nga TCL gi transport commune xawma lan Lyon dara dara laa dul fay waaw benn yaa ngi jël àqu jàmbur deuxièmement ñépp bu ñu xamee ne yow sa nekk jullit ku la gis xam ko mooy xoolal xoolal xoolal euh, image bu bon bi ngay joxe ci jullit ñi hein bu ko defee ñaan y'a que les arabes et les africains qui ne paient te li ma ci kii même les africains yooyu ñuy wax boo seetee Muhammad lañ tudd ak yooyu xam nga loolu xoolal loolu yàq réputation jullit ñi nga nekke ci sa jëfu ke yow parce lan te am nga loo fay nga ne doo fay waaw te bu samedi soir jotee nga dem dansi def fa loola ak loola fay fa loola ak loola ba pare burle walla iyaazu billaah wa amwaalakum xaraamun aleykum dafa xaraam waaw bu ma doxee jiitleeg benn koo xam ne leer na ma kii moom yéeféer la am ab billet wadd ci poche am ma topp ci gannaaw aw ma droit jël billet bi dam ma sama poche aw ma ci droit lool ak loolu noonu lewuma mu ngi nii wadd man naa ko jël ne ko sëñ bi ne ko ah ce qui léew bon lii de monsieur lii de yaa ci yow la wadde voilà naka noonu fi ngay liggéeyee naan waayow waaye tubaab yi nga xam ne saa yi gëmuñu dara man alal ji dama leen di kii ah. yow damay jaar seen kaw amoo ci droit liggéey bañ la jox nga liggéeyal alal nga ñëw doo liggéey presque yow ñu ne la 6 heures nga am contrat wu 6 heures mais doo jamais nga def 6 heures bala ngaa liggéey rek patron bee fi nekk bu demee nga def lu la neex alal joj ngay lekk xaraamun aleykum dafa xaraam ci yéen ñi koy lekk lekku ngeen lu sox waaye it gaa yi nga xam ne ñoo fi jël ay abonnement ay abonnement téléphonique yoo xamante ne nii dañ lay joxaale dañ naan la boo jëlee abonnement vingt-quatre mois ñu jox la ab iPhone wala ab Huawei wala ab Honor wala ab Samsung wala yu mel noonu yow nga jël comme que da ngay waaj dem Sénégal nga jël wala sax nga toog ci dëkk bi France wala États-Unis wala Canada nga jël jëlaale. premièrement lu xaram mooy ay assurance assurer téléphone bi yépp loolu dafa assurance perte dafa xaram waaw parce que assurance li nga xam ne mooy darur yi kese nga ci mën a jël mooy li nga xam ne dañ ne la moom mbir mi de toute façon manoo koo am lu dul nga assurer ko te loolu la ngay loolu la nekk loo xam ne manu la ñàkk wala daanaka dafay jege darura sinon burul loolu façon assurance vie assurance vie moom dafa xaram yooyu yépp ci yépp waaw gars yi foog nay placement la ñuy def waxoon nañ affaire livret A bi ñuy gis zakat yooyu yëpp dafa xaram ay temps yi bon dafa baissé bon un pour cent wala même pas zéro xaw ma ñaata pour cent quatre-vingt-dix pour cent loolu la ñuy am mais quand moo gën a wóor non loolu lépp dafa xaram ci jullit il faut que sa soit très clair te loolu sax gars yi ñoo ko tey man yaakaar naa ne ñenn yi ñoo ko tey waaw. parce que da gis ñoo xam ne leer na ma ne dégg nañ lii moom yàgg nañ koo dégg mais nga gis leen ñoom ci seeni biir wax ngay xam ne ñii am nañ lool ñoom ñooy dem ba wax ne am nañ ko te ñoom seen bopp xam nañ ne mbir mi daganoon mais nag kan la ñuy nax mais naxoo kenn sa bopp ngay nax fais ce que tu ñun li ñu man mooy wax ne lii baaxul jeex na wax li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam jàngale. yaakaar nit ñi dinañ ci tënkoom tënku lasta alayhim lasta lasta alayhim bi musaytir waaw baleen ku mu neex na def loolu boo ko neexam fa man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur waaw ku mu neex nga gëm ku mu neex nga weddi mais boo weddee di nga xam ne <laughs> baal ba ca kanam nga xool moo tax yooyu yépp xaraam nga ñëw mooy yow def nga lu xaraam premièrement nga ñëw assurer téléphone perte jëlum abonnement nga ñëw yónnee ko Sénégal walla nga yóbbu ko fa jaay ko fa ba pare déclarer toog quelques jours déclarer ne j'ai perdu moo téléphone ngir ñu jox la beneen gars yi bon constaté ne bon voilà yoratul téléphone bi kii ñu jox la bu bees nga téye alors que boobu yónnee nga ko sa yaay wala sa baay Sénégal wala yónni nga ko foofu ngir soppi ko xaalis ngir joxe ko sa biir famille nga foog ne lool nga leen di jox yow ñoom bu dee yëguñ li ñuy lekk garaawul bu dee yëguñ ne lii lu xaram la luñ ci man kenn waxu leen ñu dooni malaaka kenn waxu leen ñu kii waaw. mais bés bu ñu xamee ne ci alal ju mel noonu la jóge amuñu droit di lekk loolu lu dul koo xam ne amul leneen la ñuy lekk lu dul bu lekk loolu aw yii yépp ay façon sàcc la yoo xam ne yu gaa yi gaay tëralin di ko doxal fii la biir Sénégal it nit da ko fay def waaw mais boobu xam nga gaa yi ngaan waaye orange bi waaye waaw yéeféer yi saa yi nga xam ne fii lañ jóge se France Télécom nii waa France la ñoo ñëw pii ñu kon ñu nit lu ñu def lu ñu def baax na ak tooñ kenn du ko faj tooñ waaw wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi waaw buñ leen tooñee too fayu leen lu mel noonu liñ leen tooñ te bu leen dépasser waaw bu leen ñëw mooy bu ñu leen tooñee nit bu la tooñee li ngay fayoo est-ce que la ñëw di di ko tooñ moom déet nit koo xam ne daf laa sàcc yow noo koy fayoo mooy danga koy yóbbu fa mbaxana nekk benn mais doo dem sàcc ay mbiram naan fayu naa déedéet l'islam waxul lool de lii ci xisaas la doon wax fay na àqabtu comme bu ñu leen tooñee wala ñu tojal leen seen bët bu ngeen di fayu ngeen yem foofu waaw walla ñu tooñ leen loo xam ne seen àq la. ngeen fayu ci waaji lu toll noonu mais tekkiwul ne damay ñëw bàyyi ba yëgul ma sàcc ay mbiram toog moom it muy xool naan ku jël samay mbir déedéet kenn waxu la lool. yow kan moo la tooñ nga naan France Télécom yow sa pied boobu ngay wax même bu dee mais kan moo leen fi indi du sa nguur yi nga fal ñoo d'accord ñu ñëw yor marché yi ah ñuy jaay <laughs> mais <laughs> jënd leen leneen y a d'autres mooy façon càcc yii nii yépp lii nii nii xaraamun alaykuma gaa yi nga xam ne dañuy profité ci yooyu am ciy téléphone la ciy xaalis di déclarer ay perte rek wala koo xam ne dangay gis ñoo xam ne seen oto ci boppam lañuy taal assuré dañuy jënd ab oto assuré ko tout risque premièrement ça c'est xaram mooy li doon wax sànq waaw ñenn ñi booy wax la ma déggoon waajo doon wax ñu koy wax mu naan waaye yow jënd sama oto bu bees tàq sa waay wala oto boo xam ne ni ma ko jënd ni mu seere di ko assurer ceer kese waaye yow loolu man du ma ko def il faut ma assurer ko kaw ma casse pare-brise asu kii tout bo tout bu ko defee lu ci xew gaa yi rembourser ma defaram ma wala buñ taalee oto bi ñu jox ma bu bees walla beneen kullu hada haram kullu hada xaram waaw am na ñoo xam ne seen oto lañuy jël assurer direct assurance walla Acom assure walla gaa yooyu ah? wala ñoom Matmut assurance walla gaa yooyu ah? après wala laa ba pare ni ñuy def fexe taal taal seen oto waaw taal seen oto ngir ñu jox leen alal parce que oto bi mën naa am jamono yu am na lu ci yàqu mais déclaré wu ko déclaré ko assureur bi du topp sa oto yi xam foo nekk tout le temps ak la joxew comme que moom xam naa du moom mooy responsable wala sax mu mbëkk oto jàmbur daw mais kooku retrouvé wu ko mu fexe taal oto bi waaw ba pare nag photo mbir mi ne boo yee ko taal ci suñu quartier ci suñu bon euh, voilà boo yi ñoo ñëw taal ko walla nga ñëw foto après nga ñëw ñu jox la beneen oto wala ñu jox la 5000 euros wala loolu nga damm sa poche ba pare jàpp ne yaa ngi ci dara te bu julli jotee nga ne allahu akbar waa xam nga ne sa allahu akbar jooju war nga koo seetaat de waaw. yooyu war nga koo seetaan de inna salaata tanha anil fahsha'i wal munkar waaw julli julli dëgg-dëgg day tere nit ki al fahsha yu njombateef yu ñaaw yi wal munkar ak yu ñaaw yi nga xam ne ñépp a ko bañ ñii ne da koo ban borom bi da koo bañ waaw nga nekk ci yooyu nga nekk ci yooyu ba pare jàpp na yow yaa ngi ci dara kan ngay nax kan ngay nax ku dul sa bopp kon inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun aleykum voilà lool dañ ko fàtte woon côté boobu que ne mbir mi bu kenn foog ne mbir mi c'est uniquement concerne ñi mu concerné mooy julli ni kese kon alalu yéeféer amoo droit ji laal ko waaw ñoo yóbboon samay maam guerre mondiale ak yooyu yëpp waxi caaxaan la waaw seen amoo droit tuur seen deret amoo droit tuur seen deret lu dul ci àq naka noon àqu jullit deretu jullit manoo ko tuur lu dul ci àq léegi kon inna dimaakum ngeen jéggal ma loolu ab kii la woon bu ma boo xam ne dama ko doon dooru fàttali kon kon yonent ma lay saasaan ci discours mu ne na dimaakum seen deret yi wa amwaalukum seen alal yi xaraamun aleykum dafa xaraam ci yéen ko xurmati yawmikum hada comme ni seen bés bii ni ñu ko ormaale te tere yu yées yi ñu ko fiy def yooyu nag mooy dafa gin a feddale ko waaye ci yeneen jour yépp lañ xaraamal mooy yàlla loolu it bu ko ci kenn déggee amul nga naan boo kon assurul xurum en dehors de xurum man kon lu ma neex def déedéet lan la neex def al ayyaamu buur yàlla moom bés yeeg fan yépp daa am yum ci gina yum ci tànn waaye tekkewul ne yii laa tànn yi ci des def leen lu leen neex déedéet daa gina feddale ko foofu ah fii shahrikum hada ci seen weer wi di dul hijja fii baladikum hada ci seen dëkk bii di màkkatal mu dëkkum ñépp la waaw xam nga ñu bari ñi ëpp ñi nekkoon ci aj ji fee duñu ay mekwaas laysu minal makkiyin du ñi ci ëppoon duñu waa Makka mais mu ne fii baladikum ndax amul benn jullit lu dul Makka ci xolam la ne waaw lu dul moo tax lu fa xew day toucher jullit ñépp te loolu moo jaadu loolu Allahu akbar loolu mooy li jaadu wa man yu'azzim xurumatillah ah Allah fa innaha min taqwa al-qulub wa man yu'azzim xurumatillah fa huwa xayrun ah moo tax Makka ci xolu nit ñi la ne jullit bu ne kaba fii baladikum ci seen dëkk bii comme niñ ko ormaale haada alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen kullu amrin kullu shay'in bépp mbir min amril jaahiliyati ci mbiru waa jaahiliya tahta qadamayya mawdu' ñu ngi ci sama suufu ndëggu tànk yii annulé laa leen teg naa leen c'est fini léegi ibtaal aywa wa dimaa'ul jaahiliyati li nga xamante ne nii mooy deretu yi ngeen tuuroon laata ngeen di dugg ci lislaam taxta qadamayya mawdu' yooyu teg naa ko ci suuf ah wa dimaa'ul jaahiliyya mawdu'a teg nañ ko wa inna awwala damin walla fii dañ ñëwoon wa inna awwala damin te deret ju ñooy njëkk neenal adau min dima ina ci suñu deret mooy damu rabi damu ibn rabia ibn alxaaris muy doomu rabia ibn alxaaris ibn abdil muttalibi nekkoon cousin ci yonent bi alayhi salaam rabia mi mais doomam joo xam ne kaana mustardi'an fii bani saad dafa newoon koo xam ne dañ ko doon nàmpal fi nga xam ne wooy ca waa banu saad fa qatalatuhu hudayl waa hudayl tribu boobu waa hudayl daal di koy rey léegi nag mu daal di ciy teg fii lañ ñemoon waxoon nañ nañ ci ñëw léegi dinañ ci ñëw tuuti bi ñuy jeexal mooy mooy liñ tëje woon nag mooy nit looy jàngale looy woote ci lu yiw nañ la ci fekk d'abord waxoon nañ la discours bi ngay dégg ñenn ñi di ko wax xool leen li may euh, dégg leen li may wax te bu leen xool li may def loolu boroomu xel du ko wax waxuñu nag ñépp parfait te waxuñu ne nit ku nekk la muy wax ci lu baax par mu def ko ba pare door koo wax waxuñu loolu waxuñu loolu mais li ñuy wax mooy yow lu baax li ngay wax dangay yar sa bopp waaw ndax xam-xam bala bala nga koy disperser daf la war a jariñ d'abord yow saalihan qabla an takuna musliha wa la wa in lam takun saalihan la tastati' an takuna musliha nekkal ku baax ba pare nga door mën a baaxalaate mais baaxoo ba pare naan da ngay baaxalaate hein loolu du nekk mooy waa day efforcé wu boppam xam-xam bi nga am mooy ngir jëfi d'abord te buur yàlla kese tax mooy dañ koy jëfe di ko transmettre ñi ñi ngay woo sax buñ gisee ne yow yaa ngi vraiment tu souffres le martyre di def lu ne ñu xam ne toi tu es conséquent avec toi-même bi ngay doxal ñépp ci ñépp ci yow la njëkke waaw manoo ñëw naan gaa yi gis nga seen film yu xaraam yi ngeen xam ne kenn muuru ci ñi nekk fi di sëy ci télé bi ngeen toog leen seetaan seen feuilleton yi seen yi nga xam ne ah ba pare yow ngay wax lool ba pare sa waay buñ sa kër fekk la ngay seetaan marimar mais sa waay départ bi yow mooy yow amoo dara loo wax te loolu bunt la boo xam ne iblis ñu bari fa la leen di jaar. ñu bari ci ci ci nit ñi foofu la leen di jaar foofu lay jaar ngir ñi nga xam ne sax dañuy góor góorgóorlu mais mu fexe discriminer leen ci côté boobu même bu dee sax am nañ xam-xam moom laa loolu na naan bari euh, jàngalekat wala ñoo xam ne seen wax ak rafet waaye boo demee seen kër rek danga naan xanaa kay du kii tellement laxisme bi ak yi nga xam ne yu xaram ya fay xew di jaar ci télé bi mu ne mu toog nii doom yeeg soxna yeeg yëpp nekki moom mu toog di xoolaale di di yor yor lu téere di liir liir lu yooyu yëpp affaire caaxaan la waaw yooyu yépp caaxaan la te pourtant fee bu ko defee yow boo ñëwee dugg si gis loolu Iblis danaan la <laughs> saa yi gis nga gis nga gars yi dañuy nii mooy yow yaakaar nga ni ñii dañ lay fontu nekkal ci li nga nekk seen wax yi gëmuñu ci dara. waaw fii ñépp a yem yow nag boo jàppee ne yow yaa gina yaay gina sell nit ñi di kii da ngay sonal sa bopp demal nga féexali sa xol comme ñépp bala ngaa deeta sa xol bi du féex <laughs> iblis ñu bari foofu leen di jaar moo tax jàngalekat bi rigueur bi muy xaar ci ci ci ñi jàngal moom ci moom lu dafa war a fekk mu redoubler rigueur rigueur bi ci boppam bu yàgg ba pare mu nekk tekki tànkam am ci istiqaamatu du ko ci jël waaw mooy li ngay digle dafa war a fekk nga nekk sa kem kàttan fattakullaha mastata'tum parce que nit ñi sax buñ gisee yaa ngi def effort yu bari bon ñoo xam ne yaa leen yaa leen yilif xam nga nit ñi des fois dañ naan moo xoolal saa diw keroog ñu ngi ko laaju question ndax mees xaraam na mu naan waaw xeesal yi dafa xaraam te soxnaam kat day xeesal mais yaayam day day xeesal soxnaam sax mën naa comprendre mais imaginer bu dee ne kan moo la ne waxul dara man mais man na nekk léegi gars yi ñoom ñu bëgg dañ mooy. Euh, boo waxee def lu ne mu bañ mooy soit daal kon na ko fase walla mu kii mais est-ce que solution boobu la l'islam joxe ku def bàkkaar rek jaw mooy ni ngay def mooy nee ko bàyyil bu bañee nga fase bu dee ab soxna la bu dee eh, sa doom nga baniir génét <laughs> kon di nga baniir ñu bari di kon baniiral sa bopp ndax des fois nga defi su nga nga kan moo dul def kullu bani aadama xata mais yow mii woote ci diine di jàngale waroo am waroo may sa bopp yenn lâcheté yi ak yenn bàyyeeku yi amoo ci droit waaw parce que dëgg la nit ñi niñ lay surveiller parce que tamit moo parce que dangaa nekk ci yoon wi ku nekk ci yoon wi ñu surveiller la waaw say faits et gestes gars dañ ciy bàyyi xel même boo foogoo ne gars yi bàyyiwuñ ci xel moo tax bari na lu ay nit di def loo xam ne boo leen ne mais yéen li ngeen def nii. baaxul xam nga lu ñu lay wax sëriñ diw da koy def wala ustaas diw da koy def wala gis naa diw def ko am na ñoo xam ne jàpp nañ ne rien que ñu gis ne ustaas bi def na ko wala sëriñ bi def na ko loolu day wane ne baax na te du ma yàgg te du ma deñ di leen wax que ne loolu du référence ci diine du dalil ci diine diwa ngi def ki nga xam ne jëfam mooy mooy dalil ci diine mooy yonent bi sallallahu alayhi wa kurut moom say jëf du dalil ci diine saxaaba yi radiyallahu anhum ensemble loolu sax wuute la est ce que ñoom jëfu saxaaba dalil la comme ni ma la ko waxe woon keroog mooy ne xoola yonent bi alei sat salaam mu def fii bi mu ne yii yépp inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun aleykum wax leen lim leen di wax daleen ne te deret ji may njëkk a teg waxul deretu hé bu ne woon deretu si euh, waa kër Abu Bakr waa Banu Taym dafa am deret duñ fa tuuroon bu ne woon boobu laay njëkk a teg mais ñépp ci d'accord ah, amul kenn ko naan ha ah, non mais pourquoi mu mu tànn ci nga xam ne bokkul ci mooy mooy ñoom ñépp Quraysh la mais du famille wam bi ko gën a jege pourquoi mais mu commencé ci boppam te loolu mooy tax nit ñi gën a nangu li ngay jàngale waaw parce que mënuñu fee nekk naan gaay bi leen ñëw heure waaw yow ngay jàngale naan gaay yi retard yi du yotuñ ko nangu waaw te yow jamais nga ñëw heure ah gaay yi nii lañ mel de te yow doo ñëw heure buñ nee nañu def lii tey waxtu yi lañ koy commencer même bu fa nit ñi nee duñ ko commencer wala nga tardé. tardé benn yoon ñu ne waaw deux waaw mais ñett mu nar a nekk habitude te yaa fi naan tout le temps gars lu tax ngeen di tardé ay yooyu mais seetaatal sa waroo ne non li ngeen di def yéen xool leen li ma wax mooy tardé baaxul ndax yaa ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud te bañ a xool man wax yaa waaw mënoo di wax nit def leen lii ba pare te yow mbir yi jamais ñu ngay def loolu ngay def le contraire li nga leen di tere li Seydina Shuayb bu waxoon alayhi salaatu wassalaam wa maa uriidu an uxaalifakum ilaa maa anhaakum anhu in uriidu illaa al-islaaha maa istata'tu wa maa tawfiiqii illaa billaah alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil aziim non alayhi tawakkaltu wa huwa ah loo wax bi tey de fin wu saar yi moom dama leen fàtte <laughs> ah <laughs> suuratu Hud ah c'est fin wu saar yi de tey moom lu doy waar la ah <laughs> mooy ah man bëgguma wa maa uridu an uxaalifakum ilaa maa anhaakum an man Shuayb de bëgguma di leen uxaalifakum <laughs> dégg naa Cheikh euh, Ibrahima Cheikh Ibrahima Sakho euh, rahimahullah <laughs> mu naan uxaalifakum ilaa ma anhaakum mooy ma digalee ma tere leen dara ba pare ba ngeen fay jóge di ñëw may ja ma ma rombat ñuy rombante yéen ngeen di dem yéen ngeen jóge ca la ma leen di tere man may dem ca la ma leen tere <laughs> <laughs> waaw loolu mais narul yoon wama uridu man de bëgguma an uxaalifakum ma leen di wee ñuy weesaloo ilaa ma anhaakum anhu man ma jëm ca ma leen di tere ci lool in uridu man nammuma illa al islaaha mastata bëgguma lu dul yéwénal mastata'tu nag sama kem kàttan wama tawfiqi sama dëppale nag nekkul illaa billaa lu dul ci buur yàlla lay jukkee te ci moom lay jaar te ci moom lay jóge waaw alayhi tawakkaltu voilà ci moom lay wéeru te ci moom lay dellu kon nag affaire yi loolu na gis nga yonent bi aleyhi salaatu salaam mu jàngal ñu fii nit lu mbir yi metti metti booy indi yenn yi nañ ko commencé sa bopp te lool fatxu Makka loolu la waxoon fatxu Makka loolu la waxoon fii la ko waxoon muy Makka la ko waxoon laa bëgg a wax ba Arafat Hmm? bi bi bi bi almaratul maxzumiya daal di sàccee ndaw sa faboon gaa yi ne hii tey rek la tey rek nag la problème dëgg dëgg di am <laughs> yonent bi aleyhi salaatu salaam de noo def dina dagg loxoom waa mais duñ ut ku mën a dox daal ku mën a dem gisee moom ngir sentence bi yow mu bañ ko koo teg parce que yii ndaw si kilifa la de ndaw si sharifa la de kii high class bi la bokku de ñu yónni say say say naa Usaama dem wax ba yonent ma ne saab-saab ba mu jógee mer lan la law anna Faatimata bintu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam sarakat la qata'at la waaw bu doon ne sayyidatu Fatima mi nga xam ne mooy sama dog sama wures inna Fatimata bid'atun minni la wax moom alay saab saab sama dogit la sama dogu res la sama dog la ci man la jóge mu ne même kooku noonu bu doon moom moo moom moo fab lii ñuy lii kiy def ndaw sii ngeen naan ñu ñu ñu fexee maasale biir mi bañ ko bañ ko ko teg bu doon sama doom jooñ moo fab man sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam may dagg loxo may dagg loxoom man maa koy dagg du ma ne kenn demal def ko man maay téye paake bi ne nii sama loxo doom téppi dagg waaw bu ko defee gaa yi xam ne oh moo tax bi ñu ñàkkee lii nag dirigeant yoo xam ne dañ naan gaa yi aywa voilà faites des jàng leen kii leen ci université yi kii la formation professionnelle te am na fukki doom bëggul kenn dem ci pro formation professionnelle parce que nee na c'est dégradant waaw ba pare di wax gaa yi yéen def leen ko soyez de patriotes voilà mooy discours politicien yooyu rek nga xam ne tekkiwul dara soyez des patriotes waaye croyez en vous soyez euh, euh, euh, euh, euh faut savoir que la euh, le, développement du pays personne ne va le faire en ne la réaliser à notre place consommez sénégalais buvez sénégalais mangez sénégalais habillez sénégalais yuuxu pëndal fii te kos bi mu sol fabriqué en Chine am ñu koy defar ci réew mi wala mu man a créer ñoo xam ne ñu koy defar la boo demee waañam soble yi vallée bi amu fa tout est importé Auchan Carrefour yooyu nga xam ne kenn jëlewu ko ci réew mi ferme waaye mbaam kenn du ko naan li ñuy naan mooy yi nga xam ne moom lañ defar ci bouteille yu kii yi ñu def ko ay jus xawma lan nga xam ne dara du sax fraise ci ne waaye teneur de fraise lay am dañ ciy def guube rek yooyu lay naan mu ngi nii ci naaj wi dëkk bu tàng bi solul sax yére yi ñu xamee waa dëkk bi du ko sol mu ngi kosu costume solub cravate ci tàngoor wi ñu ubbi ventilateurs yi climatiseurs yi ñuy yàq courant ba pare mu naan l'industrie la la la la l'artisanat du du pays yooyu xam nga waxu caaxaan la mooy yow buñ gisee li ngay sa discours yi ngay wax ak yow ni nga wuteeg sa discours mais gars yi duñ gëm loolu mënoon leen ne dee leen jënd dàll yi ñuy defare ngaay fii te yow kenn du la gis nga sol dàllu ngaay sawaay tëjal sa discours tëjal sa noppil nga dem toog waaw gis nga yooyu nga xam ne lu ama am solo la waaw la ngay digle dañ la cay fekk la ngay digle commencé ko ci sa bopp yow yi ngay wax yépp gaa yi yaru seen doom yi yow sa doom en tant que ministre yoru oto fël fi ay nit sans permis yorul ba amul permis dara kenn gi xamalu ko procès ba pare nga naan il faut combattre waaw il faut que l'on combatte ñu xeex li nga xamante ne nii mooy chauffeur yi ni nga xamante ne noonu lañuy dawale ci tali bi di fel doomu nit ñi di fel nit ñi du yoon te yow sa doom keroog la fi fel ay nit amu kenn xamalu ko procès léegi nit ki nit ñi dofuñu dañuy xool diggante sa wax ak li jëf li jëf ji ñu xam ne kii laysa min as-saadiqiin quoi bokkul ci ñu dëggu kon li ngay digle ak a yëgle ak a wax il faut mu ak say jëf sinon noppil nga bàyyi nit ñu def li ñuy def quoi bu ñu kenn fotangal ak wax yoo xamante ne doo ko jëf loolu nag benn affaire la loo xam ne mooy côté kiy jàngale mais tamit ki nga xam ne moom la ñuy jàngal ak ki nga xam ne mooy déglu ak ñu jiite ak ñi jiite yow tamit mooy ñi nga xam ne ñoom lañuy wax lool boo gisee ne waa ji deful li muy wax te mu leer na lu baax yow itam waroo ne bon comme que noonu la man tamit damay def lu ma neex déedéet amoo droit def lu la neex waaw amoo droit def lu la neex. waa ji dégg nga oustaz bi naan riba baaxut façon njaay yi baaxut moom mu jaay njaay mu mel noonu est-ce naan waaye yow kon man sama yoon newu ci ah sama yoon newu ci ah moi je fais la même transaction dañ naan la amoo ci droit moom fautif bu rëy la mais yow amoo droit ginnaaw balaa leer gi dikkalee muy këne xam nga ne lii la yonent ma lay saa saam lii la suñu borom ne dafa xaram amoo droit def ko même bu ko ñépp defoon na ko ñépp def nii na ko ñépp def taxul la bon nekk lu bon ba léegi ndax alxabiis luy baax ak lu néew ak lu bon lu baax ak lu bon du ñu yem walaw anjaba kasratul xabiis même lu yées li bu baree baree bare fii mu ne jigéen gu sol jiin seere yooyu sol ay ay ay débardeur xaw ma lan lu mu siiw siiw léegi ci monde bi ak yu seere boppu neen yi li mu siiw siiw siiw siiw siiw defut lu dul bon ngam bonoon tay la gën a bon laa yastawi alxabiisu wa tayyibu ajabaka kasratul xabiis même bu dee yées li yées ta bon dafa bari bu ñépp di joxe loxo entre góor ak jigéen daa tax mu baax mais na ko ñépp def même bu dee yéem na la li mu tase taxul mu baax da koy gina tax lu bon ngam bonoon mu ngi koy bon ba léegi waaw ñépp di jaay façon jaay moo xam ne baaxut wala di lu di salarié ñoo xam ne contrat ba baaxut même bu dee ay asatisa lañ ay usaas lañu gaa yépp topp ci loolu tayu koo bon kon nag nit ki li muy jàngale na ci na ci jiit waaye yow mi nga xam ne moom la wax affaire bi ak yow miy déglu ak yow mi jiite tamit gannaaw ba nga xamee ne baax na même moom bu ko deful yow waroo ko topp waaw da xam ne lii amaana moom lii nattoom la faiblesse am la faiblesse am la leer na mais man nag du ma wàcc sama bopp nag ci loolu nag di ko def parce que jaamu ma ko buur yàlla laay jaamu waaw kon gis nga yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne kon awwalu damin deret bi njëkk ju may teg mooy suñu deret ñun waaw doomu Rabi'a bi nga xam ne sama cousin la nekk ci mbooloo mi Ibn al-Harith di doomu sama baay tëx man yonent bi saa salaam di al-Harith di doomu Abdul Muttalib suñu yooyu laa njëkk a dóor suuf teg naa jeex na kenn du dem naan waa Hudayl kaay leen ñu faat leen parce que yéen yéen a suñu doom ne wa awwalu riban te awwalu riban te ribaa njëkk goo xam ne moom laay teg. mooy ribaana suñu ribaa ñun mooy samay jegeñaale waaw wa awwalu riban non wa ribal jaahiliyati mawdu' voilà ribal jaahiliya teg nañ ko ci suuf léegi ana lan mooy ribal jaahiliya ak lan moo tegu ci discours bi insha allah loolu lañuy gis ci jotaay bii di ñëw li ñu fàtte woon keroog moo ñu jëlal suñu temps daanaka li jëm ci wàllu inna amwaalakum inna dimaakum wa amwaalakum que ne du jullit ñi kese mais yéefari ci la voilà loolu yu am solo la waaw loolu la al muslimu axul al muslimu wala al mu'min axul mu'min du ko tooñ du ko gecceel du ko def yooyu loolu it mooy doo tooñ tamit sa mbokk koo xam ne tamit du jullit doo ko tooñ